wa sahbihi wa taabi'iin wa man ihtadaa bi hadyihi ilaa yawmi ddiin ammaa ba'd <coughs> fa yaquulu al-imaamu al-haafizu abuu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fii kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil saani fil baabi saani wa samaaniin ba'dal mi'atayn wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityaanin min qurayshin qad nasabuu tayran wa hum yarmuunahu wa qad jacaluu li saaxibi tayri kulla xaati'atin min nablihim falammaa ra'aw falammaa ra'aw ibna cumara radiyallahu anhumaa tafarraquu faqaala ibnu umar radiyallahu anhuma man fa'ala haadaa la'ana allahu man fa'ala haadaa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana man ittaxada shay'an fiihi ar-ruuhu garadan muttafaqun alayhi al-garad bi fathil ghaynil mu'jamati war-raa huwa al-hadafu wash-shay'u alladhii yurmaa ilayhi kon al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu xadis bi suñu buntu bi bo ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa mbir yi nga xam ne dañ koo aay dañ koo tere ci suñu jotaay bii ñu génn mu ngi woon chapitre deux cent quatre-vingt-deux baabu nahyi an ta'zimi al-abdi wa dabba wal mar'a wal waladi bi ghayri sababin shar'i aw zaa'idin ala qadri al-adab bunt bi wax tere guñ tere ngay torturer di mbugal ab jaam wala ab rab eh, ab bàyyi ma wala jigéen walla xale ci loo xam ne du sabab loo xam ne shar'a wala wokk loo xam ne ngay def loo xam ne lu ëpp lu jéggi dayo li nga xam ne mooy yar kese ci suñu jotaay bi ñu génn commencé woon nañ côté xadis yi xadis bi njëkkoon a gis moo doon xadis mille six cent mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal uzzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta maatat fa daxalat fiha an-naar walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille six cent un mu ne wa anahu al imam al hafiz mu ne mu ngi koy jële ci sahaabum jële woon hadis bu njëkk bi di ibnu Umar radiyallahu anhuma annahu kene moom de marra dafa romb du moom moo taxaw naan di nettali boppam da am <laughs> seeti ci taalibe moo doon nettali ne dafa romb min bi fityaanin ci ay jeunes ay gone min Qurayshin ay jeunes yoo xam ne ci Quraysh lañ bokk mooy ay jeunes Qurayshin qad nasabu tayran ñu ngi daldi benn picc lañ jël daldi koy takk waaw yeew ko hmm? mu naxu ba mu nekk nodd manula dem léegi nag ñu taxaw fële daf ko cible di ko xañ di xañ picc mi waqat jaalu te defaloon nañ <clears throat> li saaxibi tayri boroom picc mi kulla xaafi'atin min nablihim képp koo xam ne nag tiire nga mooy ay flèche la ñoroon wala ay xeej ay flèche waaw di tiire picc bi takk ko fële léegi ku rate yow bi nga rate boroom picc mee ko moom waaw mooy flèche ba nga rate waajee koy moom moom la naan waqad ja'alu te def nañ li saahibi tayri ñeel ka moom picc mi kulla xaafi'atin wala ka nga xamante ne moo jam picc mi ka jam ka nga xam ne moom moom ratewul moom ki rate yow da ngay jël say say say moom moo koy jël waaw fa lamma ra'aw léegi noonu lañ doon def ibnu umar di romb radiyallahu anhu fa lamma ra'aw ibnu umar tafarraqu biñ neen nii jékk rek gis abdallah ibnu umar di jege rek ñu daw tas <laughs> gaa yi daw booyi daw fa qaala ibnu umar sayyidna ibnu umar radiyallahu anhu maa ñëw ne man faala hada ñëw gis picc mi niñ ko takkee ak jam yiñ ko doon jam ak yooyu mu ne ku def lii la'ana allahu borom bi yàlla rëbb na man faala hada ki def lii yàlla rëbb na ko inna rasulallah ndax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la'ana moo rëbb man ittaxala shay'an fihi ruux lépp loo xam ne dafa am ruux mbindeef mu yàlla def ruux nga jàpp ko garadan def ko cible di ko jam di ci fo di ci fo pée bi tiire moo xam mbal nga ay bunduki ya nga yor ab pistolet wala nga yor ay flèche wala nga yor ay xeec wala nga yor ay xeer yooyu yépp a ci yem mu ne yonent bi alay saa salaam rëbb waaw li nga xamante ne <clears throat> mooy képp ko jàpp lu am ruux def ko cible ah, teg ko fee di ko di ko diir di ko tiire waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al haafiz al buxaari naka muslim abul husayn ñoo ko bokk solo al imaam ca suuf mu al gharad gharad boobu nga fii ruux gharadan mu bi fathil ghayn ra gayo al bi am tomb war raa ak huwa mu ne mooy objectif li nga xam ne mooy la ngay diir la ngay dàkk wa shay alladhi yurma ilay ma nga am dañ koo teg fële def ko cible di ko jàpp di ci sànni jëmeel ko kon xadis baa ngi ni lii la al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a daal den léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne déedéet al imaamu Ahmadu <coughs> ibnu Muhammad ah daal di koy solo. <coughs> Hmm. Allahu akbar Allahu akbar waaye kii tamit al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb daal dina koy solo moom itamit rahmatullahi alayhi en fait hadith bi nii hadith bi euh, dafa am na tamit foo xam ne day nettali ne Sa'id ibn Jubayr parce que moom moom dafa gën a siiwee ci ànd ak Ibn Abbas radiyallahu anhuma moom moo nettali affaire bi am na boo xam dane moom ak Abdallah ibn Abbas ak Abdallah ibn Omar ñoo ànd ñuy dox ci mbedd Médine yi rek ah après ñu gis ay gone yu doon def loolu waaw léegi nag kilo la neena mu mer kan moo mer Abdallah ibn daal di wax ne yonent bi alayhi salaam rëbb <coughs> waaw mooy booy dañoo dañoo dañu ne fees ne mees <laughs> waaw waaw <laughs> waaw mais li gën a siiw ci xadiis bi daal moom Ibn Umar la woon mais am na benn riwaay boo xam ne bu al imaam Ahmad da man damaa ànd ak Saïd ibn Jubayr da man dama ànd ak Ibn Umar ak Ibn Ibn Abbas <coughs> radiyallahu anhuma ñuy dox. léegi nag ci lañ rombe booy yoo xam ne dañ doon def loolu waaw waaw akbar waaw wow <clears throat> dane marartu ma'a ibni umara wa ibni abbasin fi tariqin min turuqi almadina fa ida fityatun qad nasabu dajaaja yarmunaha lahum kullu xaati'a fa qaala fa ghadiba wa qaala man fa'ala hada qaala fa tafarraqu fa qaala ibnu umara la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yumas yaktasilu bil xayawaan waaw mu ngi noonu mu ne damaa àndoon ak man Sa'id ibn Jubayr al-Walibi rahimahullah ak sama sëriñ bi Ibn Umar waaye ak sama beneen sëriñ bi Abdallah ibn Abbas ci mbedd ci benn ci mbedd Medina yi ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñu noonu rek fujaa yi ñu jekk rek bi ñuy dox noonu rek gis ay gone fenn yoo xam ne ñu ngi teg benn buy dane picc moom moom dane benn ganaar la woon dajaaja takk ko fenn def ko cible di ko tirer euh, yor seeni flèche seeni xeej di dóor waaw waaw <laughs> waaye ñoom nag dañoo dese woon a ndax ñu bari ñoom yu bari ñu doon tirer sax dalu ko woon ibnu omar gis leen fa xadiba mu mer wa qaala man faala hada ku def li rek boo yi tas mu ne fa qaala ibnu omar sayyidna ibnu omar radiyallahu anhu ne laana rëbb na rasulullahi ndawal yàlla le saa salaam man yu massilu bil xayawaana bil xayawaan képp ku jàpp kii yi mooy rab yi ak oiseaux yi njaay àll yi di leen daggaate di leen di leen kii ndax loolu mooy yow boo jamee kii jam kii jam kii jàm mu yàggee kon loolu la <coughs> voilà kon al imaam ñoon ñoo ko solo léegi al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a moom mu ngi ko indi ci kitaabu zabaa'ih wa sayd baabu maa yukrahu min al musla wal masbuura wal mujsiya voilà loolu lépp mbir la yoo xamante ne wal mujassam wal mujassama wal mujassama waaw voilà maa yukrahu min al musla wal masbuura mooy daggaate wal masbura mooy loom dañ koo samp fenn di ko tiire wal mujassama mooy loo xamante ne nii dañ koo yeew tamit dàpp ko rek def ko si waaw waaw moo tax boroom xam-xam yi ñu bari ne loolu moom bu wooyee dafa ci noonu kenn du ko lekk waaw loolu day xaram lam yaxillu akluha waaw waaw kii nag ku doon wax al imaam Badru Diin al-Ayni ne loolu bu dee xanaa ñu ñëw fekk faatuwul ñu dab ko fekk faatuwul ñu daal koy rend mais sinon loolu moom euh, day mujj nekk mawxuuz ak waa lay nekk voilà wal al imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ko doon wax loolu tam léegi léegi kon al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala mu andi léegi mu ne mu ngi ko kon buntu bi mu ne haddathana Ahmad ibn Yaqub mu ne nettali suñu sëriñ di Ahmad ibn Yaqub di Ahmad ibn Yaqub al-Mas'udi Abu Yaqub ñi Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu taala génn àdduna la am nañu ne la deux cent am ñu deux cent yi tegoon na wallahu taala mu ne qaala mu ne axbarana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr mu ne nettan suñu sëriñ di Ishaq ibn Sa'id eh, muy al ay kii kii ibn al Ashdaq la ibn al Ashdaq di Amr ibn Sa'id ibn al-As ah dinañ idan ni ayyuha al amir ah, Ishaq bi ibn Sa'id waaw Ishaq bi al Ashdaq maamam la woon Ishaq bi muy Ishaq ibn Sa'id as-Qurashi al-Makki al-Kufi rahimahullah génn àddina la 170 am na ñu ne la 176 rahmatullahi alayhi ah muy Ishaq ibn Sa'id ibn Amr an abihi kon Ishaq jël ko ci baayam di Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As euh, euh, moom nag euh, mooy doomu al-Ashdaq moom ni parce que Amr ibn Sa'id mooy al-Ashdaq mooy al-Ashdaq mooy al-Ashdaq rahimahullah kii al-Kufi yu génn àddina ginnaaw li nga xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy voilà génn àddina ginnaaw lan cent vingt rahmatullahi alayhi annahu sami'ahu mu ne dégg na ko ah ah yuhaddithu an ibn Umar mooy Ishaq nee na dégg na baayam di nettali jële ci Abdallah ibn Umar ah li Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ah, Abu Abd al-Rahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki sahibu rasulillah di sahabatu doomi sahaba radiyallahu anhuma génn àddina la 73 am ñu ne la 74 annahu daxala ala Yahya ibn Sa'id dafa dugg ci Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id frère u Amr ibn Sa'id la <laughs> waaw <laughs> Allahu akbar eh? <laughs> ñoom ñaar ñëpp moom mii gouverneur la woon Yahya ibn Sa'id moom itam ne woon na fi nga xamante ne mooy mooy gouverneur voilà mooy al ashdaq mooy amr ibn sa'id mooy gouverneur boobu nga xam ne moom la euh, ci al adawi doon wax ne idan li ayyuhal amir keroog ba muy ba muy ba muy ba muy waajal armée yi ngir dem dali abdallah ibn zubayr ma ne woon makka ndax nee na ñoo doon dissident nanguwuñ euh, kilifteefu yazid mi nga xam ne moom la fi moo moo moo moo fi nekk ginnaaw muawiya radiyallahu anhu an muawiya léegi <laughs> moom moomu nag foofu la woon nag Euh, euh, euh, bi nga xamante ne ci la Abu Shurayh doon wax ak moom mii mooy frère kii Amr Amr moo doon mooy al-Ashda léegi nag ci la ko doon waxe ko izan li per o permettez-moi o l'émir ma wax la loo xam ne kàddu goo xam ne sama xol takk na ko samay bët ñu nga doon xool yeneen saa salam samay nopp dégg ko keroog ba nga xam ne la ko yeneen saa salam di wax xam daa doon wax Makka daal li nekk xaram ne ko borom bi araamale ci képp koo xam ne ñëw na bëgg fee defu ñaaw téef te képp koo xam ne ñëw na di jéem a laye naan yonent saa saam na fi nga ne ko loolu yonentam rek la ko permettre benn bëccëg te jeex na delluwaat na nam neloon mu naan ko ginoo maa xam yow ginoo maa xam lool amr nag frère kii kii frère abu amr la ñoom ñaar ñëpp ay gouverneur la ñoon Medina app <laughs> waaw mu nekkoon sami'ahu yuhaddithu an ibn Umar annahu daxala ala Yahya ibn Sa'id voilà mooy fekk Yahya Euh, euh, hmm? euh, moom moo nekkoon kii quoi moom moo ne woon moom mi Yahya bi gouverneur la woon mu Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id al-Ansari de wala Yahya ibn Sa'id bële nu mu tudd te Sayyidu Tabi'in ah nu mu tudd non ku ndax tout le temps bay fàtte Yahya ibn Sa'id non Yahya ibn Sa'id mooy al-Qattan al-Hafiz al-Qattan am na Yahya ibn Sa'id euh, sëriñ ñoom Imam Ahmad Yahya ibn Sa'id sëriñ ñoom Imam al-Malik al-Madani euh, euh, al-Ansari keneen ki Ibn Hazn Sa'id ibn Sa'id mooy sangu taabi'i yi rek goro Seydina Abdallah kii bi nu mu tudd Abu Hurayra bi te baayam bi Ibn Hazm moom la yoneen sa sallam ne woon ñu changé tur bi mu ne non man nag yoneen saa sallam tur bu ma saa baay jox mu ne waaye moo tax mu ne waaw moo tax it waaw ñuy xama ne loo changé tour boobu kon nekkuloon farata sinon bu doon farata doonu koon may muy muy continuer di am tur boobu mu ne moo tax suñu kër doonu loon deñe ci tristesse quoi waaw <laughs> waaw euh, amul Yahya Saïd la Saïd waaw voilà bokk ci waa banu Maxzuum la bokk mais kii Yahya ibn Sa'id bi euh, mooy annahu daxala ala Yahya ibn Sa'id moom lañ la wax léegi mooy frère u Amr ibn te moom mii mooy euh, euh, moom it gouverneur la fa woon foofale ca réew ma Médina <laughs> léegi nag léegi mu ne mu ne léegi nag ci moom la Ibnu Umar dugg ba ma duggee wa ghulaamun mu ngi fekk min bani Yahya bokk ci waa bani Yahya eh, banu Yahya mooy ibnu Sa'id voilà mooy Sa'id mi ñu tudd léegi Yahya ibnu Sa'id dégg nga da Amr ibnu Sa'id ak Yahya ibnu Sa'id voilà ay ay ghulaam min bani Yahya ibnu Sa'id waaw moom eh, eh, léegi nag non Yaxya mii moo ne woon gouverneur voilà Yaxya mii gouverneur la woon Medina comme ni nga xamante ne mooy frère bi di Amr parce que ay frère lañ dafa am Yaxya déggul dafa am Yaxya na Sa'id benn yaa ngi dégg dana dégg na dugg na ci Yaxya ibn Sa'id moom lañ doon wax sànq voilà moom euh, ak frère am bi Amr ibn Sa'id ay gouverneur lañu ñu woon Medina ñoom ñaar ñëpp léegi nag Ibn Umar dafa dugg. ci Yahya ibn Sa'id muy le gouverneur wa ghulamun min bani Yahya am ay gone yoo xam ne ci doomam yi moom rabitun dajaaja ñu ngi yeew benn euh, kii euh, poulet benn ganaar yarmiha di ko sànni fa masha ilayha ibn Umar daal di nekkul naan ah c'est monsieur le gouverneur naa nga man déedéet mu dem ca fa ñu yeew euh, kii ba picc ma ganaar ga kan moo fa dem ibn Umar hatta hallaha mu dem tekki fiñ ko yeew summa aqbala biha wa bi ghulaami ma mu daal di dëgmal yor picc mi dëgmal ak gone ga gone ga nga xam ne moom la moom la fa fekk fa qaala mu ne mu ne gouverneur bi ak kilifa fa nekk uzjuru ghulaamakum an an yas an yasbira hadha at-tayr lil qatl fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an tusfara bahimatun aw ghayruha lil qatl mu dëgmal ne leen e uzjuru ghulaamakum noonu monsieur le gouverneur ak gaay gàjj leen seen xale yi ci ñuy jàpp di di def cible yeew ay picc wala ay ganaar ngir lan ngir faat leen comme nii ma ko gisee ndax dégg naa yeneen saa salaam mu tere ñuy eh, jàpp bàyyi ma yi ah lépp loo wax daa am am lu am dund nga takk ko ngir di ko jàmba keramuy dee mu ngi noonu aw xayru wala yu mel noonu kon nii la al Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu daal def waaw xam nga moom bokk la ñi nga xam ne moom li ñuy digle daa wuteeg li ñuy liggéey xam nga gisoon nañ ci buntu ba nga xam ne rek gaa yi ne woon ñun dañuy dugg ci euh, suñu gouverneur ya waaye bu ñuy lañ leen di wax bu buñ génnee lu wuteeg lañ leen wax mu ne ah loolu ñun naa kunna na'uddu zalika nifaqan loolu ak nifaq lañ ko doon jàpp ci jamono yeneen bi alayhi salaam voilà waaw benn riwaay mu ne est bu ngeen fa duggee yamu nekk di ko def te du jaaduwul yéen a ngi ko ci euh, soriloo te yam bëgg a def lu baax ngeen soññ ko ci ñu ne déedéet ah ñun ñuy dem lépp lu mu wax ñu ne gongo waaye bu ñu génnee yàq ko lu mel ne xeme mu ne lool ñun naa naafiq lañ ko jàppoon voilà jamono yonent bi alayhi salaam kon nag mu ngi noonu gis nga. im ñëwee neewul ah lui c'est monsieur le ah, ah, bon naa toog rek no bàyyi noonu te c'est le doom de monsieur le gouverneur te doom daa daa sori ci xolu baayam ah baa duma dem monsieur le merem ak nangam wala puni non jamais waaye <laughs> kon nii la ko al imaamu al Buxaariyu rahimahullah daal di indee fii boo wax nañ la ne indiwaan na ko ci beneen euh, ci bunt bi da leen a tajale quoi ñaari version la ci indi moom al imaamu al xaafizu al buxaariyu rahimahullahu taala foofu nag ci Saïd ibn Jubayr la jaar xam nga biñ jóge nii <coughs> Amr euh, ci euh, euh, kii Saïd ibn Amr moom moom moom la doom ji dégg muy nettali ci Ibn Umar beneen bi nag mooy Saïd ibn Jubayr al imaam al Buxaari te ñoom la tegale dana haddathana Abu Nu'man mu ne nettali Abu Nu'man di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi al-Basri rahimahullah génn àddina 223 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Awaana mu ne ki ñu ne tamit Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri rahimahullah génn àddina 175 an Abi Bishr mu jëlee Abi Bishr Ja'far ibn Iyaas euh, al-Yashkuri al-Waasiti al-Basri génn àddina 123 wut am na ay wuute an Sa'id ibn Jubayr mu jëlee Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah al-Walibi mawlaahum al-Kuufi rahimahullah moom la al-Hajjaaj mujjee faat moo ñaanoon ne boroom moom bu ko faatee yàlla bu mu faataat keneen voilà Allahu akbar waaw génnaan nag la quatre-vingt-quinze am na quatre-vingt-quatorze rahmatullahi alayhi léegi moom euh, Saïd ibn Jubayr qaala kuntu inda ibn mu ne damaa ne woon Sayyid ibn Umar fa marru bi fitya aw bi nafar après ñu romb benn ay jeune wala benn mbooloo nasabu ñu nga takk dajaaja benn dañuy xam ne kon picc boobu ak ganaar la woon yar munahaa di ko xaañ di ko cible di sànni ay flèche fala maara aw ibn Umar tafarraqu anha bañ gisee ibn Umar rek ñu daw waaw parce xam ne yé <laughs> xam nañ ne ñoom li ñuy def xam nañ ne jaaduwul waaye li ci gën a mooy ñi nga xam ne ñooy seen baay yi toogoon ak ñoom gis leen ñu koy def te teewu leen ñuy def li ñuy def waaye ba gisee boroom xam-xam bi lañ tasaaroo xam nañ ne liñ def kon jaaduwul voilà falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu anha wa qala ibn Umar man fa'ala hada ibn Umar ne ku def li inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la'ana man fa'ala yonent bi alayhi salaam daal di nay rëbb képp koo xam ne def ni li kon nag mu ngi noonu quoi waaw waaw te loolu tamit waxoon nañ la foofu it waxoon na tuddoon na Ibn Umar beneen bi Ibn Abbas bokk après la imam Ibn euh, al-Bukhari ne taaba'u Sulaymaan euh, muy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil seen sëriñ bi al-Azdi al-Waahishi euh, al-Waashihi waashi shiin bi moo jiitu du Waahishi Waashihi rahimahullahu ta'ala topp nag ki nga xamante ne mooy Abu Nu'maan an Shu'ba jële ko ci ki nga xam ne mooy Shu'ba ibn al-Hajjaaj rahimahullahu ta'ala an al-Minhal muy al-Minhal ibn Amr rahimahullah an Sa'id mu jëloo Sa'id ibn Jubayr men mi an ibn Umar mu ne laana radiyallahu anhu laana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man masala bil haywaan gisoon nañ ko sànq bu imaam Ahmad mu ne wa qaala Adi mu ne Adi nee na ibn Saabit al-Ansaari al-Kuufi rahimahullah génn am na 116 doolu it bu jokkaloo la an Sa'id jëlee Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbaas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadis bu mel nii da koo jële kon ci Ibn Umar waaye euh, al imaam euh, Ibn Abbas waaye boobu bi ko imaam al-Hafiz al Bukhari indee ci taarixam moom indi na xam nga fi indiwul kàddu yi Ibn Abbas ci taarix bi nag ba mu ko indee foofu dafa la tattaxidu dana leen saasam nee na Ibn Abbas radiyallahu anhu la tattaxidu shay'an fihi gharada bu leen jàppee lenn loo xam dafa am ruux ngeen jàppe ko cible di ko xaañ wala di ko cible di ko tiire voilà kon noonu la ko al imaamu al-Haafiz al-Buxaari yu andi kaanta al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaaj comme ni sëriñam bi def mooy dafa boole ñaari riwaaya mu ne léegi ñu gis deux xanaa waaye benn bi bi bi suñu bos bi mooy bii mooy deuxième bi nañ ko jël ka kitaabu saydi wa zabaih wa ma yukalu min al-xayawaani baabu nahyi an sabri al-bahaa'im mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne te nettal man dong imam Muslim Zuhayr ibn Harb di Zuhayr <coughs> ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i wal-Baghdadi rahimahullah gane àddina 160 génn na 232 rahmatullahi alayhi qala haddathana Hushaym mu ne nettal Hushaym di Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami Abu Muawiya ibn Abi Khazim rahimahullah gane àddina 104 génn na 180 waa génn àddina Baghdad al-Baghdadi al-Wasiti al-Baghdadi rahimahullah qaala axbarana Abu Bishr mu ne gis nañ ko san Ja'far ibn Iyaas an Sa'id ibn Jubayr gis nañ ko san radiyallahu anil jamii' annahu qaala marra ibnu Umar bi fityaanin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuunahu wa qad ja'aluu li saahibi at-tayri kulla xaati'atin min nablihim falammaa ra'aw ibnu Umar tafarraquu fa qaala ibnu Umar radiyallahu anhumaa man fa'ala haadhaa la'ana Allahu man fa'ala haadhaa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana man ittaxada shay'an fiihi ruuhu garadaa mu ngi nii voilà kon xadis baa ngi nii nii la ko imaam yi solowee imaam muslim beneen riwaayam bi jaru ko kon lii lépp dañ ciy gis ne euh, le fait que euh, suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wane xaraamal tere gu ñu tere di mbugal ab jaam wala bàyyi ma wala yooyu wala jigéen wala xale ci loo xam ne amul xaq charin yi lii lii wane ne mooy le fait que laana quand parce que bu doon loo xamante bu laana mooy rëbb bu doon ne loo xamante ne nii du du kabira du bàkkaar bu rëy te du lekk lu xaram konoonte kon Ibn Abbas Ibn Omar du ñu ti Ibn Omar du laana waaw laana bi yàlla man faala hada salaam inna rasulallah waaw ndax ndawal yàlla laana man ittaxada shay'an fihi ruuhu gharada rëbb na képp koo xam ne jàppe nga loo xam daa ruux nga def ko cible di ko jàpp waaw bakkan boroom bi gis nga bakkan dafa cher fa yàlla bindul mbir yi ngir dara ngir sa jeu voilà parce que yéen buur bi moo bëgg daal moom di def benn génn waaw euh, di def ñu ñu ñu jàppal ko yow buur bi mënula rëbb waaw bëgg a gëmloo ni ne voilà moom moo daq rëbb ci rëbbkat yi voilà bu demee génn ànd ak def partie de chasse am ñu jàpp ñu ñu jël ñu jël euh, bi takk ko feew xam ne moom day tiir rek day ñëw fekk tiir ko jam bu jamul jamaat bi essayé ba karamu koy jam après ñu ne voilà c'est le trophée du jour moo ko gaj gaje te gajewu tous loolu dafa xaram voilà mooy ndax da ngeen koo yeew bu dee da di rëbb loolu rëbb dagan na waaw rëbb dagan na waaw mais ngir ñëw rek di di di di tiire noonu di jaay say exploit ak tamit di wane benn benn daal passion boo am waaw waaw loolu nag bàyyi ba yëpp ci yem que ça soit ak gaynde la ak yëpp gars yi doon dem ci euh, ay ay Botswana ay yenn tubaab yi benn yenn jullit ñu am alal yi dem fa voilà ngir lan daal di rey loo xam ne ngir rek ñu ne trophée la waaw boo xam ne day après day day day day day day day li muy def mooy day day day day photo wu ak moom waaw ray gaynde gi ñu teg ko ci wetam nag mu photo ak moom ñu ne kii te gaa yi dañ ko koy jàppala ah. waaw dañ ko koy dewal léppee muy tiire di tiire ba karamu faatu loolu dafa xaram waaw waaw loolu dafa xaram rëbb dagan waaw moo tax amul ay affaire wu voilà c'est le bourg voilà c'est le g ñu utal nag léegi nag la non non non président voilà ñu le pays gina kii ñu taj Abdullah président yi nag ñu indi leen nag ci fe nga xam ni fa buur bi wala président tel di rëbbee mu ñëw bëgg fa jàppal leen ay affaire nag yoo xam ne ñu ñëw di ko tiire ba mu faatu wala ku nekk di jaay ne yaa dàq tiir mel ni ay ay centre de tir yooyu takk benn ganaar wala benn picc wala benn banjool yi wala yu mel noonu di tiire wala iyaazu billaah loolu dafa xaram moo tax laana rëbb na waaw rasuulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi moo tax loolu garaaw la waaw loolu lu garaaw lu garaaw a loolu moom mooy li gën a rëy luy wane ne lii dafa xaram parce rëbb moom amul lenn laan lenn lenn lenn lenn lenn waaw loo xamante ne nii dina am ah ci loolu loo xamante ne nii hmm, mooy day wane ne euh, loolu nekkul lu xaram quoi loolu daa nekk loo xam ne lu xaram la di jàpp yooyu loo xam dafa am ruux am ay doom am ay kii am yi nga jàpp ko di yow defoo ko ngir lekk waaw rëbb ngir lekk loolu dagan na waaye nga jëw def ko ngir rek di tiire noonu après euh, di wane say exploit loolu daa nekk loo xam ne lu xaraam la sharan suñu lëkkaale bunt bi mooy xaraam bi nga xamante ne moom la xaraam kon di jàpp yi nga xam ne daa am ak euh, bàyyi ma daa am ruux ñu koy jàpp cible mu ngi noonu te tamit dañ ci leneen luñ ciy jànge kon ginnaaw lool mooy ta'dibul xaywaan ndax lool ci mbugal la waaw kii defu ko ngir lekk wala soxla cher bi déedéet ngir mbugal la kese ak tamit seen passion bu bon bi ñu am voilà bëgg koo satisfaire loolu dafa xaram leneen luñ ci jàng mooy niñ wax sànq Ibn Umar niñ doxale mooy boroom xam-xam boo ñëwee fekk ñoo xamante ni ñu ngay doxale lu dul noonu amul seen bàyyi buur bi mooy président bi léegi naa bàyyi ñëw ci kër gi ñuy def ay yoo xam ne charia da koo yeneen saa saa tëkku yu mel nii rëbb nga toog di noppi te amul beneen conséquence bu gën a garaaw boo waxee voilà te loolu dinañ gis hadith Seyna Anas bi ñëw c'est yi moom tamit lu mel noonu la woon moom itam ca kër gouverneur bu Baxara la duggoon fekk fa moom tamit gone yi di def noonu mu daal di leen koy tere voilà loolu la mooy loolu tamit waroom xam-xam bi dafa war a am loolu tamit waaw war a toog rek parce que moom bu waxul dara gaa yi dee boppam nañu jàpp ne kon lii baax na parce que moom mu ngi fi waxul dara te moo leen gën a xam bu ci dara newul woon kon doon na wax waaye nag léeg-léeg bu dee koo xam ne sanguinaire la comme parce que moom Seydina Anas ci rakku si al-Hajjaj la duggoon moom itamit moo Hajjaj sorewuñu ay caay-caay yu ñu doon def mais teewul mu tere ko te ñëpp xamoon nañ na Hajjaj ni meloon mais bon Seydina euh, Anas radiyallahu dina ñëw foofu en tout mais tere nag ko mooy loolu waru ndax boo bàyyee te amul beneen conséquence boo xam ne boo waxee amaana mu ray la wala yu mel noonu loolu moom mën ngaa voilà mais bu dee ne du loolu da ngaa war a wax dëgg ji même bu dee après di nga xaw a am di nga ko xaw a froissé tuuti mais nga froissé ko après voilà mu xam ne wax nga ko dëgg te tamit c'est pour son bien ak ay doomam yi nga xam ne lii ñu nekk di ko def muy lu xaram lii yonent bi alayhi salaam daf cee xaramal daf cee wax yu garaw waaw ñëw ci kër euh, kilifa gi wala koo xam ne kilifa àddina la wala yu mel noonu gis euh, soxnaama ngi toog ñu takkal ñu utal ko ay mèche di ko mèche. fee nga romb leen doom yu jigéen yaa ngay meesu ñeewa ngi ci ah bu dee ne yooyu yow amoo dara loo nga ah yeneen saa saam de te rawoon na alwaasila wal mustawsila rëbb na ki yokk ak ki ko doon yokk ki yokkalaate voilà yu mel noonu la sinon manoo dugg ci ñooñu li gën mooy nga bañ a dugg ci ñooñu waaw bu dee manoo leena tere munkaraat yi nga xam ne moom lañ ne wallaahu taala alam dañ koy xam tamit mooy taalibe sëriñ day nawloo taalibe bi gis nga Sa'id ibn Jubayr dara dama àndoon ak Ibn Abbas ak Ibn Umar ñuy dox ci mbedd Médina yi ñu xam ne xew-xew bi Médina la woon voilà loolu mooy ànd ak taalibe yi maanaam di bu ko defee yu mel noonu ba amee ñu man koo dakk voilà jàngale yooyu ñu xam ne jàngale du toog ci biir daara kese entre quatre miir wala loolu mbedd mi it sëriñ bi foofu am njàngaleem dafa war feeñe comme ni nga xam ne ñoom ñii noonu lañ ko roye woon ci yonent bi alayhi salaam voilà te loolu ñu takk ko bu man koo paasa jàngale ko voilà te tamit am na benn affaire mooy le fekk mu tudd turu gouverneur yooyu loolu du jëw moo ne ah manul woon wax gouverneur naan non waaw léeg-léeg dëgg la man nga ne li gën a mat mooy xanaa bu doon muñ wax mais lii tëggul jëw waaw na kër doomi gouverneur tel ñoom la woon waaw te gis nañ yeneen yi dañ marra bi fityaani mu Quraysh xam ne ñoom la jeunes yooyu ci si ñoom la parce que ñoom ci waa Banu Umayya lañ bokk voilà ñoom ñoo doon liggéey loolee te tamit doone waa ñooy waaye ñii ñooy famille princière bi kon nag nañ leen bàyyi rek ñoom daal lu ñu def noonu la gongo di leen nekk boroom xam-xam bu bon di leen baaxalal yu bon yi nekk loolu wal iyaazu billaah yal nañu ci yàlla musal loolu day indi ak mbugal ci boroom bu ko boroom bi jéggalul wallahu taala alam kon nag euh, ñu te tamit leneen luñ ci jàngi gisoon nañ buntu bi nga xam ne moom la baabu tahrimi la'ni insaanin bi ayni yaw dabba lool lañ tere waaye bu dee ne di ñi ñuy def gis nga beneen buntu bi mu ci tegoon moom imaamu Nawawi jawaaz la'ni ashaabil ma'aasi ghayru mu'ayyanin jë euh, mu'ayyanin mooy buntu bu njëkk bi xaraamal bu ñu xaraamal jàpp nit bu ñu xam nga naan da ko rëbb wala benn rëbb ab ab ab ab bàyyi ma waaye possibilité rëbb boroom ñuy def bàkkaar fii Ibnu Umar bi mu ñëwee dane la'ana Allahu man fa'ala haadaa ku def lii borom bi nëbb na ñi def li waaw waaw inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ruuhan fihi ruuhu gharada mu ne yàlla rëbb na ndax yonent way saasam rëbb na ñu jàng ci leneen yàlla ak rëbbum yonent way saasam benn la ñu ne rëbb na ak yonent way rëbb na seeni pare au même wala ñoom ñaar rëbb nañ loolu lii léegi wax yi yëpp benn